abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shafi'iyu eh, rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saani wa salaasiin ba'dal mi'atayn wa an Aa'ishata radiyallahu ta'aalaa anhaa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana ya'takifu al-'ashara al-awaakhira min ramadaan kaana yactakifu al-cashara al-awaaxira min ramadaana xattaa tawaffaahu allahu tacaala summa ctakafa azwaajuhu bacdahu muttafaqun calayhi kon al-imaamu al-xaafidu an-nawawiyu rahimahullah mu ñëw di ñu andil xadiis bi muy 1269 ci suñu jotaay bi ñu génn ñu ngi ci baabu fadlil i'tikaaf chapitre 230 Euh, deux ci kitaabul i'tikaaf ñu nekk ci ñaareelu xadis bi xadis bii ñu génn gisoon nañu xadis bu njëkk bi muy mille cent soixante-huit mu ne woon an ibni Umar radiyallahu anhuma annahu qaala kaana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu al-ashra al ramadaan tey ñu war a gis xadis bi ci tegu bon naroon nañ ko ci boole waaye dañ ci yéex a bàyyi xel pour boole ko waaye moo tax bon dañ koy wax ni li jëppoon gisoon nañ ko jotaay bii ñu génn mu ne waan Aïshata mu ngi jële ci suñu yaay Aïsha radiyallahu anha anna nabiyya kene yonent sallallahu alayhi wa de ah kaana nekkoon na ya'takifu doon i'tikaaf al-ashara fukk al-awaaxira yu mujj yi min Ramadan ci weeru koor hatta tawaffaahu Allahu ta'ala ba nga xam ne noonu la ko bi nga xam ne moo kawe te yéegut daal di faate mu ne summa ginnaaw gi mu daal di intikaaf azwaajuhu ay soxnaam ba'dahu ginnaawam mu ne muttafaqun alayhi mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaam al buxaari naka noonu muslim rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom ñaar doon ko solo ñu ne hadis bi al imaamu Ahmad solo woon na ko na ko noon seen mbokku taalibe al imaam Abu Dawud ak seen taalibe al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi no imaam at-Tirmidhi solo wul bi muy al imaam Abu Dawud kese moo ko solo eh, eh, si imaam at-Tirmidhi solo na ko parce que imaam at-Tirmidhi dana an Abi Hurayra eh, da koo jëlee ci ñaari saxaaba an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurayra wa Urwa an Aisha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kaana ya'takifu al-ashra al-awaakhira min Ramadan hatta qabadahu Allah voilà <laughs> voilà mooy si solo na ko tamit al imam Abu Isa at rahmatullah ala al-jami al imam al la ko indi te mooy bërëb bi ngay gisoon hadis bi weesu te ñoom la dajale ñoom la taqale hadis sayyid ibn Umar bi ak bii nii muy abwaabul i'tikaaf baabul i'tikaaf fil ashr mu Abdullah ibn Yusuf ya Abdallah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kala'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullah génn àddina la 210 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana al-Layth mu ne ki ñu nettali mooy al-Layth da al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi Abu al-Harith al-Misri rahmatullahi alayhi génn àddina la 175 rahmatullahi alayhi an Uqayl mu jël ko ci Uqayl ibn Khalid Eh, ibn Uqayl al-Ayliyu abu Xaalid al-Qurashiyu al-Umawiyu mawlaahum rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala génn àddina la 144 ci li nga xam ne mooy li gën a wér waaye am na ay wax an ibn Shihaab mu jëloon ko ci abd Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihaab ibn Abdillah ibn al-Haaris ibn Zuhra ibn Kilaab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi Abu Bakr rahimahullah gane addina la cinquante génn addina la cent vingt cinq rahmatullahi alayhi an Urwa ibn Zubayr mu jëla ko Seydina Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashi al-Asadi Abu Abdillah al-Madani gane addina ci njëlbéenu xilaafa Seydina Usmaan jeexitalu xilaafa Seydina Umar gane génn addina l'an quatre-vingt-quatorze nga gis riwaaya bi mooy tabi'i an tabi'i ibn Shihab taalibe sahaaba la mais sahaaba yi gis bariwul Seydina Urwa moom it taabi'i la muy riwaaya taabi'i an taabi'i taalibe sahaaba jële ci beneen taalibe sahaaba an Aysata mu jële ci euh, euh, tantaay ki nga xam ne mooy Urwa jële ci tantaam di Aysata bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma ummul mu'minin génn àddina la cinquante-sept am nañu ne la cinquante-huit ran zawji nabi di soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhira min ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi voilà kon mu ngoog léegi kan daal imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhi moom dalee na dajale moom tamit noonu la boolee xadis ginnaaw xadis Seydina Ibn Umar yiñ gisoon bi passé même buntu kitaabul i'tikaaf téere même téere buntu yi yenn surah yi def baabu i'tikaaf fil ashr al-awaakhir min Ramadan hmm? foofu tamit la indi fii moom al imaamu Muslim da ci indi nag ñetti version ñetteel bu mujj bi ci la indi comme nii nga xam ne ñaaru njëkk yi comme li Ibn Umar waxoon le kaana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'takifu al-ashr al-awaakhir min Ramadan après nag bu ñetteel bi nag ci la indi nag li nga xam ne mooy bi mu ne boobu la ñuy jël mu ne wa haddathana Qutaybatu ibn Sa'id mu ne te nettali nañu Qutaybatu ibn Sa'id Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahmatullahi alayhi ga ne addina cent quarante-huit am ñu ne cent cinquante génn addina deux cents karan rahmatullahi alayhi al-Baghlani al-Balkhi wa qaala mu ne haddathana Layth mu nekk ñu nettali mooy Layth mooy al-Layth bi salaam même chose neen dañ naan al-Layth di wax Layth an Uqayl moom it gis nañ ko sàngan Zuhri gis nañ ko sàng an Urwata gis nañ ko sàngan Aisha radiyallahu ta'ala anha moom it gis nañ ko sànk radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana ya'takifu al-ashara al-awaakhira min Ramadan hatta tawaffahu allahu azza wa jalla thumma ataka azwajuhu min ba'dihi kon nii la ko al imaamu muslim indee version bi walillahi alhamdu wal minna mu dëppoog li nga xam ne moom la al imaamu al haafidu an-Nawawi rahmatullah alayhi daal di indi fii ci eh, Riyad bi kon hadis bi ay njàngatam li ci ëpp wees woon na wees mooy eh, ginnaaw lëkkaaleem ak suñu bunt bi bii di wax fadlu ngëneelu i'tikaaf mooy doy na ngëneelu yeneen saa doon ci sax kaana da ci doon sax doon ko def al ashr al awaaxir rawatina jamono joo nga xam ne moo gën ci i'tikaaf mooy fukk yu mujj ci weeru koor doon ko saxee hatta tawaffaahu Allah ko borom bi di eh, eh, eh, faate di jële yóbbu ko rafiqul a'la loolu mu ci sax ci jëf ju yiw joo xam ne moom ko doon def moo tax ba ni nga xam ne boo tàmbalee lu baax alhamdulillah nga bañ koo arrêté ci noonu kese comme niñ gisoon wax ibn Abdallah ibn Amr la takun mithla fulaan bul mel ni diw kaana yaqumu da doon jóg eh, ci guddi gi di naafile léegi nag fa taraka mu bàyyi eh, qiyaamal lay daal di koy bàyyi loolu bul mel ni kooku ah. kon loolu lu ama am solo la waaye am na beneen affaire boo xamante ne hadiisu sayyidatu Aisha bi dañu koy jàngal mooy comme li ñu waxoon te waxati woon bi paase ak bu ko njëkkoon te moom mbëstal ma ne lii dañ ciy jàng ne eh, eh, summa takafa azwajuhu ba'da ginnaaw gi ay soxnaam daal bi eh, i'tikaf ginnaaw loolu day wane ne loolu moom nekkuloon jagle yonent bi alayhi salaam waaw te loolu nekkul mukk jagleem parce que soxnaam yi radiyallahu taala anhunna dañ ko doon def ginnaawam waaw kon nag mu ngi noonee hmm? que ne rawatina waxuma la dara waaye jigéen ñi intikaaf da na a concerné c'est pas góor ñoom bu dee wàllu sell wàllu jub wàllu jaamu yàlla moom jigéen ñi bokkoon ci góor ñi la bu dee nag ay lekk ak toppatoo yi fi àddina kese ak tamit toile toog yooyu kese ñu ne jigéen ñi la wala toppatoo kese yooyu te sax buñ ko def fañ ko war a defe lu bari mooy ci seen jëkkër yi pour seen jëkkër yi waaye pour mbedd mi euh, lañ koy def wal iyaazu billah ak ngir réseaux sociaux yi léegi même buñ génnul ci mbedd yi mooy mbedd mi gën a rëy mooy ñoom whatsapp ñoom snapchat ñoom telegram ñoom instagram façon yooyu maanaam telegram instagram waaw telegram sax ki la <laughs> voilà yooyu euh, ak ñoomin tiktok voilà yooyu moom amut njariñ boo ko fa defee yaa ngi def tabarrujal jaahiliya ji ah, borom bi doon tere euh, euh, di wanewu ni ko waa jaahiliya doon defee seen taar yi yooyu yaa ngi ci voilà kon loolu la quoi te tamit dañ ci xam ne kon jigéen mën naa itikaaf ki loo xam ne amul dara lees koy teral lu daa am loo xam ne nag euh, leneen da cee moo taxoon yeneen saa salaam ci xadiis Sayyidatu Aysa bi ñu waxoon bii passé mu ne yeneen saa salaam da da koo defaroon mbaaram muy itikaaf après moom mu defar mbaar Sayyidatu Hafsa defar mbaar Sayyidatu Zaynab defar mbaar radiyallahu na yeneen gis ko ne allah turin na yéen na yéen a jóg mu digg diggale ne nañ dindi yëpp mooy yooyu noonu bu ci loo xamante ne daal euh, leneen loo xam ne day tax ñu daal di leen koy tere ci loolu la voilà waaw bu dee ay moom wane taar laa dajalukaay voilà ñañ fay daje ñuy joxante rendez-vous ca moo ca jàkka ja ngir mën a intikaaf ah voilà yaa ngi liggéey i'tikaf ah kon de maa ñëw lii day ñëw ah, kon de dina neex ay way ku ma fa dëgg nee ma massa xam nga loolu wal iyaazu billah loolu yow bu dee sa soxna la nga dégg muy wax loolu nee ko ah madame wala soxna si bii moom doo mën a dem quoi ay ku ma fa dëgg na ma fa massa ak ay ngi ñëw léegi na nga ne ko nag loolu moom yaboo nga bàyyi ci suuf doo dem voilà comme ni yeneen saa salaam euh, daal di ne gindi leen ma mbaar yi yëpp waaw ah, al birra turin na <laughs> way nag loolu lu am la bu dee daal xam nga ne gars yi seen jiine moom am na problème waaw ah, te loolu moom bo nga naan nag affaire xol la léegi da ma ne dara yeneen saa salaam koo gën a xam li yéy du gis na bi bi mu gisee li mu gis ci la àttee ci la wax bi mu gisee mbaar yii <laughs> mu ne ñii al bureau ba mu laaj ba pare ne dindi leen waaw xaaral daan kon da ngay mu dindi leen kon loolu tamit mooy yenn yi lañ ci xam ne tamit li nga xamante ne mooy ishaara kii yenn euh, indice yi day doy nga man cee teg des ab atte surtout yu mel nii nga xamante ne ngir jañ lu ban lu bon la lu baaxul voilà nga arrêté lépp mu ngi noonee waaw. te euh, bon euh, loolu it jigéen ñi bu dee rawatina ñoom bu ñëwee bay indiquer tamit ci jàkka yi nañ nekk foo xamante ne nii ñoom ñoo war a dina soxla suturlu voilà léegi bu dee côté yi nga xam ne dañ fay def côté euh, femme nga xam ne man nañoo dugg ci jàkka ji ba génne yi duñ leen gis loolu yi baax na waaw sauf que jàkkaay na saa sam nekk lool loolu góor ñu jigéen ñëpp ñoo doon bokk fépp fu fenn fu ñu nekk jigéen ñi rek ginnaaw la ñuy nekk góor ñu nekk ci kanam voilà. waaw léegi bu dee comme yii day gën tee rafet bu baax gën a tee yomb bokk mooy suñu jamono yi nga xam ne dañoo ber euh, léeg-léeg jàkk yu jàkk yu bari quoi wala ñu def étage bi pour jigéen ñi euh, nga xam ne ñoom porte boo xam ne moom la ñuy duggee yéeg étage bi ñeefee kooku jigéen mën na fa intikaf kenn du ko gis loolu en tout bu dee sax ci fi nga xam ne ci biir jàkk ji nga xam ne mooy buur ñi dañuy sàppe ne mu sàppe seen ginnaaw foofu la jigéen ñi nekk buy intikaaf it fenn moom na gën jël ay précaution ngir suturlu ngir bañ eh, ay awraam wala loo xam ne warula feeñ wala nit ñi di ko dégg muy wax ci kaw ak yu mel noonu déedéet loolu na ko moytu voilà kon loolu lu ama am solo la quoi hadis yi dañuy jàngal loolu quoi waaw kene tamit lool kenn ko sibul waaw jigéen buy intikaaf moom kenn kenn kenn ko sibul waaw kenn amul dara les tiise waaw moo tax Sayyidatu Aisha ne oh, summa takala ginnaaw gi mu i'tikaaf azwaajuhu soxnaam yi eh, radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna ba'dahu ginnaawam moom yonent sallallahu alayhi wa amul dara les ci voilà ay gàntaa nangam ma ne moo tax yonent saa sallam xanaa waxul woon laa tamna'u ima allahi masajid tere Euh, li nga xamante ne nii mooy euh, jaamu yàlla yu jigéen ñi jàkkaay yàlla yi waaw mooy buñ bëggee dem bu leen leen tere waaye nag bu dee ne daa am lu tax respecté wuñ ni ñu fay demee di def tabarruj di seen seen seen taar yi parfum yi di waaye yow xeetu parfum yi ñu def ko bala ñoo dem jàkka daal nga foog ne ñii dañ leen di euh, jox seen borom kër yóbbul ëpp seet bu bees la bu ñu yóbbul borom këram déedéet loolu moom déedéet parce que jàkka ji du loolu waaw kon nag wal iyaadu billah wallahu taala alam al mu al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu daal di ciy teg beneen xadiis muy xadiis bu mujj nag ci suñu bunt bi muy xadiis mille deux cent soixante-dix Allah rawaan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu fi kulli ramadaanin asharata fi kulli ramadaanin asharata ayyaam falammaa kaana al-'aamu alladhii qubida fiihi i'takafa 'ishriina yawman rawaahu al-Buxaari rahimahullahu waaw kon imaam nag di indi li nga xamante ne nii mooy bi mujj xadiis bi nga xam ne euh, mooy bi mujj mooy xadiis Seydina Abu Hurayra mu ne waan abi hurayrata mu ne bii buntu bi mu ne mu ngi jële sayna abu hurayra radiyallahu anhu qaala nee na kaana ne kon na nabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu doon def i'tikaaf fii kulli ramadanin ci ramadan bu nekk mooy weeru koor wu nekk asharata ayyam fukki fan yu nekk waxoon nañ la euh, euh, abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu que ne yeneen saa dafa intikaaf fukk yi nekk ci digg bi Seydina Jibril na ko li ngay seet mu nga sa kanam boobu xam na li tax muy wax mooy ashrul awaaxir yi ndax ngëneel gi ndax euh, euh, laylatul qadr bi daanaka fa la ëpp lu muy nekk loolu la loolu la imaam euh, Seydina Abu Hurayra jumlu nii fekkiwul ne masula intikaaf feneen comme li imaam Abu Abu daal di wax noonu radiyallahu anhu ne daa defoon décate bi ci digg bi après ñu ne ko yow bi ngay seet yeneen mu ngi ci kanam de waaw mu wax nit ñi képp ku bëgg i'tikaaf na continuer ndax euh, loolu quoi kon mu ne hein kon nag loolu la quoi kon kaana nekkoon na nabi sa ya'takifu fi kulli ramadanin ci ramadan bu ne ashrata ayyam fukki fan waaw loolu nag xam nañ ne yu mujj yi la ci jublu falamma kaana hadith yi ci kaw yiñ jóge ci sayyidina ibn Umar ibn ah, moo ko doon wane falamma hmm? falamma te sax loolu sax ñëw na ci riwaay imaam an-Nasaa'i bu euh, jële ci imaam euh, Abdallah ibn kii euh, Abu Hurayra foo xam ne foofu dafa leeral dinañ léegi ñu ko ne xam nga man nga ne est-ce que du fukk yu njëkk yi nag ci riwaay imaam an-Nasaa'i waxul fukk yi ci kanam waxul yi ci digg bi. waaw kaana dana ya'takifu al al-awaaxira da doon i'tikaaf fukk yi nga xam ne mu mujj min Ramadan kon nag mu ngi doon kon kaana nabi sallallahu alayhi wasallam Ramadaan fii kulli Ramadan ashra fukki fan falammaa kaana bi nga xam ne ci la nekk al-aamu at alladhi bi nga xam ne qubida fiihi ci la borom bi daal di jël ruuxam ci ko borom bi daal di yóbbu ci boppam i'takafa dafa i'tikaaf 'ishriina vingt jours yawman vingt jours allahu akbar mu ne rawaahu hmm, ah, daal dinay nekk koo xamante ne hmm, soloo na ko al-Bukhari wal imaam al-Bukhari rahimahullahu taala laaj bi mooy stom dong ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmadu ibnu muhammad solo woon na ko mbokk ak mbokku taalibeem solo ko al imaam abu daawuda ma imaamul buxaari abu daawuda seen taalibe imaam at-tirmidi solo na ko al imaam ibnu maaja abdullah rahmatullahi ala al jamii al imaamul buxaari rahimahullah indi na ko kitaabu abwaabul i'tikaaf baabul i'tikaaf fil ashril awsati min ramadaan ah mu ne haddathana Abdullah ibn Abi Shayba mu ne na Abdullah ibn Abi <laughs> Abdullah ibn Abi Shayba <laughs> mooy kan fay <laughs> Imaamul Bukhari no Imaamul Bukhari ah eh? Imaamul Bukhari xam nga kii nii dafa siiwee Ibn Abi Shayba Abu ibn Abi Shayba moo xam nga imaam Muslim tout le temps ah, ah, lu ëpp danaa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba abu même même al-Bukhari ah, fii dana nag tur bi leen di abu dafa indi Abdallah ibn Abi Shayba <laughs> ga ga foog ne keneen loolu oh, mooy borom Musannaf Abu Bakr ibn Abi Shayba moo nekk nii waxoon nañ Abdallah ibn Muhammad la tudd ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Eh, rahmatullah ala al-Absi mawlahum al-Hafiz al-Kufi al-asl al-Wasiti al-asl al-Kufi al-Wasiti al-asl gane àddina cent cinquante neuf génn àddina deux cent trente cinq waxoon nañ la moom bon kii la sëriñ la ci imaamul Bukhari mais imaam Muslim moo ëppoon lu muy jële ci moom qaala moom Abdullah ibn Abi Shayba qaala mu ne haddathana Abu Bakr waaw <laughs> mu ne nettal nañ Abu Bakr mu Abu Bakr ibn Ayyash ibn Salim al-Asadi al-Kahili al-Kufi al-Khayyat al-Muqri amaana it lii tax <laughs> al-Bukhari yi ne Abdallah mooy Abu Bakr abi qala Abu Bakr mooy Abu Bakr ibn Ayyash ibn Salim al-Kufi yu gane àddina quatre-vingt-quatorze génn àddina moom cent ans presque cent quatre-vingt-treize am ñu ne non non non cent quatre-vingt-quatorze am na wuute rahimahullahu taala hmm? um, al-Muqri ah, jàngkatu al-Qur'an jàngalekatu al-Qur'an bu mag la woon jàngkatu al-Qur'an ah, ah, nga xamante ne Abu Bakr ibn Ayyash rahmatullahi alayhi eh, eh, eh, ku siiw la al-Kufi rahmatullahi alayhi an Abi Hasin mu jël Abu Hasin de Uthman ibn Asim ibn Hasin al-Asadi al-Kufi génn àddina la 127 am na wuute am na ñu ne 128 an Abi Salih mu jël Abu Salih de Zakwan Abu Salih as-Samman az-Zayyat almadaniyu a nekk borom import export génn àddina la an abi hurayrata mu jëla ko sëriñam di mawlana abu hurayra ad-dawsi al-hafiz al-yamaniyu génn àddina dino dugg ci l'islam l'an sept ci jamonoy xaybar après juste après euh, xare xaybar génn àddina l'an cinquante-sept am ñu ne cent cinquante mais cinquante-neuf mooy li nga xam ne loolu lañ gis ne mooy li gën dëgër ci xilaafatu Seydina Muawiya radiyallahu anhu kon mu ne an Abi Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu fi kulli ramadaanin ashrata ayyaam falammaa kaana al-'aamu alladhii qubida fiihi i'takafa 'ishriina yawman indiwaat na ko ci kitaabu kitaabu kitaabu eh, eh, fadaa'ilul Qur'aan waaw baabun kaana jibril ya'ridu alqur'ana ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuridu yuridu non ya'ridu wala ya'ridu ya'ridu yuridu mooy du mooyu na arada yuridu ya'ridu mooy gaaral kaana jibril ya'ridu alqur'ana ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam foofu it indi na ko foofu moom al imaamu uh, uh, kii nga xam ne mooy al Buxaari yi moom ne an Abi Hurayra annahu qaala kaana ya'ridu mu ne an an-nabi uh, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'aan kulla aamin marra fa arada alayhi marratayni fi al-aam alladhi qubida wa kaana ya'takifu kulla aamin ashran fa'takafa ishriina fi al-aam alladhi qubida mu ne yonent saa salaam Seydina Jibril da ko doon gaara al-Qur'aan ñuy gaarante al-Qur'aan hmm, ci at mu nekk benn yoon lool ci weeru koor la doon loolu leer na ci yeneen riwaaya ak euh, hadiis Sayyidatu Aisha jëlee woon ci Sayyidatu euh, na euh, Fatima sayyidatu nisaa'il aalamiin radiyallahu anhummaa ah? léegi eh, fa arada alayhi marratayni fil aami alladhii qubida kanta at mi mu génn àddina moom yonent bi saa saa ramadan bi mujjee def boobu Seydina Jibril ñaari yoon la ko gaaral alquran wa kaana te nekkoon na ya'takifu doon i'tikaaf kulla aamin at mu nekk ashran fukk fa takafa mu daal di i'tikaaf ishriina li nga xam ne mooy ñaar fukk fil aami alladhii qubida ci at mi nga xam ne moom ci la ci ko faat ci la ko borom bi jël moom yonent bi yi salaam indi na ko foofu tamit kon léegi lëkkaale xadiis bii ak li nga xamante ne mooy suñu bunt bi mooy baabu bunt bi di wax fadlul i'tikaaf ngëneelu i'tikaaf comme fi ñu jóge yeneen saa sam da ci doon sax ci at mu nekk fukki fan waaye at mi nga xam ne ci la génn àddina mu redoubler lam doon def da ko yokk ñaar comme niñ jóge léegi ci riwaaye bële ci beneen bi ci alquran it noonu la ko doon benn yoon at mu nekk at mi génn àddina mu gin ko redoubler loolu di wane que ne nekkul ne man lu may gën a jege yàlla ci laa gën a ci jaamu yàlla wal iyaazu billah loolu nga xam ne ñeen ni ndax nañu bari ba jàpp ne mbir noon noonu la demee jàpp ne ñiy góorgóorlu di sonn ci jaamu yàlla yeeg nawaafil yeeg yooyu même hatta sax farata yi di ko jox yenn gëdd yi loolu day wane ne waa ji àggul fen bu àggee yooyu yëpp jaru waaye xoolal man man man naka la iblis mën a naxe la mën a ñuuye ay nit ba ñu jàpp ne loolu mën naa nekk te yonent bay saa ñu ngi nii gis nañ riwaay beneen bi bi ci ñëw ci kitaabu fadaa'ilul Qur'aan quand même alquran benn yoon at mu nekk la ko Seydina Jibril doon gaara at mi mu génn àddina mu ñaar doon itikaaf fukk fan ci at mu nekk at mi mu gudd mu génn àddina ñaari yoon no ñaar fukk mu double dix yi defar vingt te borom bi waxoon ko walal axiratu xayrun laka min al ula yow yonent bay saa saam sa lu mujj tout le temps moo gën sa lu jiitu te lépp nice lépp rafet waaye li mujj moo gën a rafet li jàll allahu akbar doon doon doon julli di julli guddi ba ba ba ba ba ba hatta dëkku tànkam yi daal di di néew yi Sayyidatu Aysa wax ko mu ne ko afalam akun abdan shakura allah waaw est-ce que doon képp rek jaam boo xamante ne nii ah ah allahu akbar allahu akbar waaw nekk lu lu nekk rek jaam boo xam ne damay sant yàlla allahu akbar ah allahu akbar allahu akbar ah ah loolu yéeme loolu yéeme na waaw loolu kon kolépp ku la ne ñi gën a ñi ñi gën àgg ñoo gën bàyyeeku ci jaamu yàlla loolu wanewul dara lu ne àgguñu fenn lañu àggul waaw àgguñu fenn lañ àggul fee fee tuur la ndëm la waaw loolu affaire tuur la ndëm kese la waaw loolu affaire tuur la ndëm kese la waaw loolu affaire tuur la la kon nag nañ bàyyi yëf yooyu quoi waaw waaw loolu nañ bàyyi loolu quoi mbir yi góor góorlu la ñi gën a xam yàlla ñoo gën a sonn waaw ñi gën a xam yàlla ñoo gën a sonn ndax saa su nekk dañuy xam ne wa ma qadarullah haqq qadri waaw dëgg dëgg nattuñu yàlla dëgg dëgg nañ ko war a natte waaw wala yuhituuna bi shay'in min ilmihi jaam yi mënuñoo peeg dara ci xam-xamu yàlla dara waaw mënuñoo natt natt yàlla dëgg-dëgg nañ ko war a natt ak lu waay def waaw tout le temps da ngay gis ne yow am na loo war a gën a def am na loo war a gën a def am na loo war a gën a parfaire même bu dee li ngay def baax na loo war a gën a def mu gin a tee rafet ndax boroom bi moom moo raw moom du jeex amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem waaw kon nag caaxaan yooyu surtout ñi nga xam ne ñooy wooteeg soufisme façon wax yu mel nii caaxaan yépp foofu nga koy dégge waaw ñi gën a ci jaamu yàlla mooy ñi nga xam ne nee na ñooy sëriñ si waaw ñoom daal ñooy ñi nga xam ne daanaka duñ def dara en ci esprit ñu bari xam nga loolu dëgg waaye mooy faux sëriñ yi ñuy wax yooyu mooy mutasawwifa yi ñi nga am dañu jàpp ne ay yi lañu di di di wax seeni wax seeni waxin ak di doxale li ñuy doxale ci biti nii kese waaye gëmuñu ci dara la ca foosu nit ñi ak considération bi ñu am ak tamit notoriété bi ñu am ñu koy garde képp la waaye dara yàlla taxul wal iyaazu billah gina tayel ci jaamu yàlla kuy jaamu yàlla sax dañ lay mere parce que dañuy gis ne seen seetu nga ñoom lii lañu waroon a mel wala lu ko raw ndax nee nañ ñooy royukaay yi te ñoo koy bubboowoo moo tax dañ lay mere buñ gisee koo xam ne day doxal sunna di bàyyi sikki moom nii hatta yooyu ngay di di di bàyyi sikki moom di wàcc tubayam du bàyyi bu muy buubu du solu yére yu rëy yooyu nga xam ne bu taxawee ñu foog ne fukki nit a taxaw alors que moom kenn la taxaw ci sàppe si yàq sàppee ñépp kenn manu fee sàppe sàppe su baax ndax yéreem yu rëy yii waaw léegi ki nga xam ne mooy doxal sunna moom da koy waaw ba pare di leen diaboliser waaw ay gone yi ñoo indi diine ju bees walla iyaazu billaah doo bàyyi kàcc pare nag nandal ci ci waxi naram yooyu ah kaasi naram yooyu mu xelel ci ñu bari ci taalibeem yi bu dul ñëpp ñu am dans contre sunna kuy doxal sunna walla iyaazu billaah ku nuroog yonent taasam dañuy mujj mere la waaw moom nag sëriñ bi entre temps mu xuuf moom sikki moom di sor ay noir fumier di yëy si ngomam léeg-léeg sax mu jëlu chaîne teg ci baat bi di niroog acteur américain boobu acteur u yooyu gars yi naan moo leer wala yaasu billah du ngeen bàyyi kàcc waaw di diwu diw bu neex di lekk lekk lu neex léeg-léeg sax mu laal ci pot clair bi ñu naan moo leer fan leer leeru saytaane la nga naan lan ta du leer nan la nekk leer ci yi nga xam ne li ko ki ko may leer lan la mooy toj tame ko bi muy laal koo xam ne leeram ci leen kese la farankulaay mooy diw ga muy diw ak lekk gu neex nga te ñàkk ci waaw ndax souci bu mu nar a am ngeen fajal ko ko waaw souciam daal leen la mooy ku niroog yoneen saa salaam koy mere waaw te di mbubboo nag di rey nit ñi di pompeek naan moom fii mu ne ah ñoo gën a topp yonent bi ay saa saa ñoo gën a kii te kullu hada qawlu kadibin wa buhtanin wa zuur lépp ay nar la lépp ay nar la waaw loolu ay caaxaan la ay caaxaan la laa wax <laughs> waaw ay caaxaan képp la tous duñ ko def coow rek seenug lixlaas yëpp ci làmmiñ yi la yem waaw buñ nee dañ leen jëf ñu bàyyi gaa yi buñ nee daraja yi ñu ne ñoom la xam na su qu'ils ba pare nag yóbbaale mbaalaale population bu bari ñoo xam ne ñoom ñooy seeni weñ seeni jaasi seeni feer seeni gourdin waaw waaye ma ne da ngay yor gourdin ni ñoom lu ñu yor nga yor waaw faire face rek lool kese fi am waaw yaram lañ yor gaay yor yaram caaxaan lañ nekk ba pare bëgg nag kenn du wax di wax ci turu diine ji ku fi wax ci diine ji lu dul lool ma ne borom bi tabaaraka wa taala tàggat na ñoo xam ne ñoom ñoom loolu resuñu sa yooyu ko <laughs> waaw ma sa yooyu lañ koo resut waaw seen xoqatal yooyu resuñu ko xanaa borom bi waxul woon yeneen saa salaam boog waxul woon hadis ne sa imaamul Buxaari laa yazaalu naasun min ummati zaahiriina hattaa ya'tiyahum amrullah wa ne du deñ am mbooloo ci nit ñi ci sama xeet di noot nekk ci lii nga xam ne ci laa newoon waaw beneen bi laa yaxaafuuna man yaxzuluhum ragaluñ ku leen gàcceel ci liñ ne waaw sobriquet nga leen dox xanaa seen kër daa taa seen sikkim yi mel ni mbobb waaw lii rek nekku fi waaw ay da nit day dund ak jamonoom jamono jooju lool la won ay jamono jii nit day dégg diine wax yuy ñaaw yooyu yëpp ñu leen di wax di leen minimiser ci mbooloo yi ak rajo yeeg yi yooyu yëpp hein loolu yëpp yëngalu leen waaw ci loolu la ñuy nekk jàpp ci téeci hatta yatiyahum amrullah ba mbiru yàlla di leen dikkal waaw waaw muy ngañaayam nootaange gi nga xam ne moom la leen di may waaye faatu fekk leen ci wahum zahirun tabu boobaa ñooy féete kaw waaw ndax kataballah la ban na wa rusuli borom bee dogal décrété teg ne maay féete kaw man ak sama ndaw yi ak képp ku leen topp kon nag caaxaan yi baaxul bu kenn nangu ay ñoo xamante ne tekkiwuñ dara di la ñaaw di di di di la suufeel aka di di solo li nga xamante ne moo am solo parce que ñoom dañoo tàyyeel yow tàyyeel nga kay bàyyil gaa yi defoo dara ma ne dégage de la route nga bàyyi gaa yi daw dawoo mais dawoo taxaw ci yoonu ferenkulaay ci ne kenn du fi jaar c'est pour quelle raison parce que sa maama doon diw parce que gars yi am nga ay taalibe parce que am nga leen lala di may sa bopp di permettre sa bopp di wax ay waxi caaxaan yoo xam ne teguwul fenn lu dul li nga xam ne moo tiim sa gémmiñ gi muy sa bakkan pese waaw uñ kiiwee gars yi yuuxu fii dal fii teg fii day kii moo fi nekk dara fan la nekk ci caaxaan waaw moo fi nekk ci caaxaan <laughs> moo fi nekk ci caaxaan amul dara lu lay lu lay fàttali yàlla daraam waaw daraam kon yooyu affaire caaxaan la yonent bari saa saama ngi waaw lii de la ñu fi bàyyi lool lii de la newe woon lii la newe woon kaana ya'ridu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-qur'ana kulla 'aamin marra fa 'arada 'alayhi marratayn fi al-'aam alladhi qubida wa kaana ya'takifu kulla aamin ashran fa'takafa ishriina fil waaw yeneen saa san dañ ko doon gaaral alquraan at mu nekk benn yoon at mi mu génn àddina ñaari yoon moo taxoon mu ne sayyidatu Fatima la mu ko dee yoon te sayyidatu Aysa naan ah bëggoon naa nga wax ma ko ah yow Fatima yeneen saa san mooy feebaram bi génn àddina gisoon nañ ko fi xadiis boobu ci biir soxnaam yi mu dee la mbir daal ngay reen après mu deeyaat la ngay jooy lan la la wax mu ne ko man du ma du ma du ma du ma fecci du ma wane du ma divulguer secret yoneen saa sallam beneen saa sallam génne àddina Sayyidatu Aysa sax looloo ngi nekk ci xelam ba léegi mu ne ko nag Fatima léegi man damay jël euh, kii engagement ci lu le fait ma nekk sa yaay léegi nga wax ma lool mu ne ko waaw konaa léegi comme que léegi mën naa la koo wax comme que yoneen saa sallam newatu fi waaw mu ne ko boo gisee lenn la mu ma déeyoon moo doon ne yeneen saa saam dane ma Seydina Jibril da ko doon gaaral alquran ñaari yoon benn yoon ci at mi muy Ramadan bu nekk te at mii nag ñaari yoon la ko def mu ne gisuma lu dul ne sama ajal waaw sama ajal moom rasulullah muy àppam bi nga xam ne moom la boroom bi tuddoon waaw mbir mu nekk indahu bi ajalin musamma waaw dund gu nekk fa yàlla lu ne waaw borom bi daal na koy def ci li nga xamante ne ajalun musamma waaw akbar waaw mu ne woon sayyidatu Fatima ne ko gisuma wala uraahu illa annahu hadara ajali waaw allahu akbar waaw allahu akbar gisuma lu dul ne nag li fait que mu ma doon def benn yoon bu nekk at bi mu génne àddina moom at mii mu defal ma ko ñaar yoon lu dul ne sama ah sama àpp moo jege allah allah allah te mu ngi woon ci feew dundam suñu waroon ne ko walal aaxiratu xayrun laka min uula sa mujj moo gën saa su ne li jiitu kon nag buñ foogee ne ñun dinañ am mbaax aku yiw ci lu génn li yonent bay saasaam ne woon ñu ngi tàmbalee nax suñu bopp ak képp ku ñu ko gëmal ku ñu ko bëgg a bu yaboo ñu ba ko mu daanu bàyyi ko mu dal yi ne le waaw Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kon loolu daal nañ ci bàyyi xel quoi te boo gisee imaamul Buxaari yi sànq bi ma naan la imaamul Buxaari yi day ñëwal xelu taalibe quoi da dafa dafa yéen baabul i'tikaaf fi ashril awsati min Ramadan buntu i'tikaaf ci fukk yi nekk ci digg bi parce que ñu waaw léegi fu ko dégg ñu ne ah bu la nee at mi mu génn àddina doon yeneen saa sam da doon i'tikaaf at mu nekk euh, at mu nekk mooy yu Ramadan la woon fukk yi mooy yu mujj at mi génn àddina mu mu mu intégré ñaar fukki fan ñaar fukki fan yi kon kay day dugal fukk yu njëkk yi nekk ci digg bi moo la imaamul allahu akbar faquhal <laughs> allahu akbar waaw waaw waaw hmm? wallahu taala alam kon mooy loolu di ci wane ne mooy i'tikaaf dëgg la fi mu gëne mooy ashrul awaaxir waaye tekkiwul ne bon que yeneen yeneen asri yi même bu njëkk bi mujj bi kenn mënu ko cee def si mën nañ ko cee def sauf que daa gën a ko fële voilà waaw daa gën a ko fële waaw am na nag yeneen lu tax yeneen saa salaam defoon ñaar euh, ñaar fukk au de fukk yooyu am na ci imaam al-Hafiz Ibn Hajar di tudd ci al waaye lii ñu la wax eh, mooy li gën a dëgër que ne lii la ni mu def alquran benn yoon ñu ko dana defal ñaari yoon ko eh, i'tikaaf benn yoon mu def ñaari yoon mooy loolu voilà kenn dernier virage xanaa caaxaankat yi nga xam ne wala ñi nga xam ne ñoo nekk sax ci yenn yi eh, xam nañ ne doo def ba nga xam ne nag mooy dernier virage nga nga arrêté lépp fa ngay bàyyeekoo mais sauf que ñun liñ koy wax ñooñ dañoo amul sax départ <laughs> non ñu ñuy wax mooy façon tayel man ci jaamu yàlla yi seetal seen ndaw masuñu cee sawar sax <laughs> waaw ñoom li leen may notoriété mooy seenub juddu wala gaa yi jaay leen ci ginnaaw wala am ku leen ne seexal na leen loolu kese la mais xoolal amul woon benn jaamu yàlla buñ doon dekk waaw léegi nag gars yi naan waa travailleur la jaamu yàlla rek la xamoon ak liggéey moom rek la nekk ak liggéey ma ne jaamu yàlla kese da du liggéey boo ko ci yéenewul lool du liggéey waaye ah yàgg nañ koo wax du du du du du jaamu yàlla boobu jaamu yàlla daru mooy du jaamu yàlla lu dul da ko ci yéene boo ko ci yéenewul amoo benn différence yaa Paul mi nga xam ne dafa xëy te yàlla mais Paul man naa nekk jullit attention voilà waaw ngañ mi nekkul jullit tamit tey liggéey yow Ahmad mi nga xam ne jullit nga di liggéey tey yaamu yoonu woo ci dara yàlla ngir defar sa mbiri eh, eh, àddina joo xam ne dara yàlla taxul ma ne sa waay sa lool du jaamu yàlla waaw loolu du jaamu yàlla ah, liggéey du jaamu yàlla loolu wax ju jooyu la joo xam ne daa jara leeral ci suuf bu ko ci nit ki yéenee wala mu yéene ci def loo xamante ne lu baax la wala luy loo xam ne ngir dund ci ñu ko ko yàlla sante lu dagan dimbali ci jaam yi loolu mooy jaamu yàlla mu yéene ko ci bu ko ci yéenewul mu baax kese la dafa dagan kese ah kan moo nekk ci lu dagan kese di lekk kese ñu ne lekk jaamu yàlla la déedéet lekk nu nekk jaamu yàlla lekk du jaamu yàlla xanaa nga yéene ko ci le Seyna Muaz waxoon Seyna Abu Muusa loolu la ciy génn de waaw fa ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati waaw foog nga yéene am waaw bu ko defee man ma jàpp ne di yaakaar ca yàlla mu fay ma samay nelaw comme ni nga xam ne bu ma nekkee di euh, taxawal di ko di ko jullil ni may ame yaakaar moom mu daal di may fay lii mooy dëgg waaw mooy foog yéene kon nag ci kaw nii ci lañu jeexal kitaabul intikaaf ci lañu jeexal baabu fadlil intikaaf yal nañu borom bi may dégg diine yal nañu borom bi may topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batina kon nag amin foofu la téere bi yem waxoon naa mooy bi gën a gàtt ci téere yi ñu gis bii di ñëw nag ñu dugg ci téere boo xam ne euh, xaw na gudd tuuti même bu dee ne bon ma du du mel ni kutu kutu kitaabul fadaa'il mooy par rapport bii ñu jóge moom xaw na gudd tuuti def ñetti xadiis la bee itam ay xadiisam taxu ko bari ah, kitaab bi ñëw euh, euh, te ñu ngi ci